ah saxaaba bu siiw la tuddoon Sibaa ibn Urfuta al-Ghifari am na nag ñu naan au lieu de al-Ghifari al-Kinani la waaye al-Ghifari bi mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw di Sibaa ibn Urfuta al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam du benn yoon bii rek ci ghazwatu Sulaymin ci waxu imam Ibn Hisham rahmatullah alayhi ne keroog bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem ci ghazwatu Bani Sulaym di xare ji waa ak waa Banu Sulaym moom mii dafa bàyyi woon di Sibaa ibn Urfuta al waaye ah, keroog bi muy dem moom alayhi salaatu wasalaam di xare xayba nekkoon ci kaw Medina booy dem Sham ta ay yahud daldi woon koy dëkke jamono yooyu ba muy xare-xare boobu ci septième année bi ah muy ghazwatu Xaybar moom mii dafa bàyyi woon di Sibaa ibn Urfuta radiyallahu ta'ala anhu wa arda moo tax keroog bi nga xam ne ci la seydina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda ñëw di tuub si ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ci si lislaam di daje seeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa jóge seen dëkk daldi ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam di seet si yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa xare ji dafa dem xaybar imaam abu hurayra mu ne kama fekkoon te moom la fa bàyyi woon moo doon sibaa ibnu urfuta radiyallahu taala anhu wa ardaa keroog seydna abu hurayra nee na biñ ñëwee mu daldi ñuy accueillir ndax délégation lañu woon du moom rek ñu ñëw ah, mu accueillir ko accueillir ñu àndaloon teg leen ci condition yu baax foofu Medina jiite leen ba fajar jotee mu daldi leen jiite imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne bokk na ci lim tari keroog ci saar yim tarif ci fajar boobu mu leen jiite moom Seydina Sibaa ibn Urfuta ci jumaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk moom mu ngi Xaybar nee na bokk na ci saar yim tari suuratul mutaffifiin nee na mu nga naan waylul lil mutaffifiin ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim waylul lil mutaffifiin allaziina hum izaa iktaaluu ala nnaasi yastawfuun wa idha kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun alaa yadunnu ulaa'ika annahum mab'uuthuun li yawmin 'aziim yawma yaquumu nnaasu li rabbil 'aalamiin Allah nee na saar boobu bokk na ci saar yi mu tari keroog ci fajar Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu moom mu ngi doore agsi nee na bi ma déggee mu wax lool ndax bi danaan waylun toskare ñeel na waylun xurumbugal waylun malheur waylun xur wuy bër bëri ca biir safara lil mutaffifiina ñeel na ñi nga xam ne ñoom ñooy nax nit ñi ci seeni njaay ak seeni paa njaay rek mais ni ñuy ak seeni muamala ak nit ñi mooy seen relation mi ñépp ci dribble lañ ko teg mooy ay façon nit lañ ñoo xam ne dañ leen fekk ci commerce bi ci commerçant yi dañ leen fekk ci borom boutique yi gaa yi nekk ci centres commerciaux yi di nga leen fekk kiy jaaykatu jën bi di nga ko fekk waa jiy jaay mburu di nga ko fekk waa jiy jaay euh, ceeb waaye di ngeen fa fekk waaye di nga ko fekk ci jaaykatu oto beeg di ko fekk fépp nga koy fekk ak tamit ki nga xamante ne nii moom tout simplement nit la koo xam ne da ngeen am benn accord bu dox seen diggante walla loo xam ne transaction bu dox seen diggante même ci wàllu jikko da nga koy fekk ci nit ñi. ñooñu nag lan mooy seen melu mooy mu taf fi fiin mooy ne suñu boroom tekkil ñu lool mu ne. alladina boo xamul ñoo ñooy ñan mooy ñi nga xam ne bu dee ci côté commercant yi ida taalu ala an-nas yastawfun ñoom bu ñu demee di jëndi marchandise dem ñu leen di peser li nga xam ne moom lañ war a jënd dañ naan na kilo yi mat na pot yi mat bu dara wàññeeku waaw alkaylu wal wazn loolu euh, gin nañ ko leeral ci tafsiru Euh, saar boobu euh, muy suuratul mutaffifiin différence bi am entre al kaylu waaye loolu euh, bon bërëb bi du du pour loolu mooy ne ñoom ñëwee ci commerçant bi fi ñuy jënde marchandise yi dañuy ñëw ni affaire yi na mat kenn du leen nax waaye loolu mooy ida taalu ala nas yastawfuun ñu mat ñu ñuy demander na mbir yi mat waaye nag wa ida kaaluuhum cette fois si bu dee ñoom ñoo war a nattal gaa yi aw wazanuuhum wala ñu peser leen yuxsiruuna nga gis ci balance yi ñuy jaay-jaay di di di dina nattal ceeb bi wala poobaar bi wala yooyu dañ koy teg balaa àgg rek ñu dóor yëkkati seen dóor ci seen loxo yëkkati nga foog ne affaire bi mat na ndeke matul ñu sàcc la ay quelques grammes yu ndaw yoo xam ne yow danga koy xeeb waaye imaginer marché bi bu amee cent clients ci jour bi ku nekk mu sàcc la lu toll noonu imaginer ñaata la ciy am voilà ñooñu la mooy doon nag du wàllu commerce rek waaye wàllu jikko mooy nit koo xam ne foo taxawee di di am ak moom loo séq moom ci transaction mu ngi xool bu dee ne moom moo soxla ni muy exigeant wi waa affaire yi mat njaay moom daa war a mat walla boo mbir boo ciy dugg nit dafa war a leer te mat mais bu dee cette fois-ci moom moo la war jox nga gis ko vraiment mu mu ciy dugal ay tànki bukki ngir nax la voilà wa idha kaaluhum aw wazanuhum yuxsirun loolu mooy al-mutaffif Seydina Abu Hurayra nag radiyallahu anhu nee na bi ma déggee ci biir julli ji de Seydina Sibaa ibn Urfuta di tari loolu radiyallahu ta'ala anhuma di tari saar boobu ci laa ne la mooy da koo xalaat paa da koo wax ci kaw ni halaka diw naan wé nii waa xef nii ñun suñu waa dëkk ci biir lañ dëkk bari na ñoo xam ne man ci suñu waa dëkk man Abu Hurayra mais ñun lii ñun ñun lii mooy suñu lii suñu commerce yëpp ci lii la tegu mooy lii la bu ñuy dem di wuti marchandise dañuy commencé di wàññil gaa yi di leen teñul yi ngay gis ci ci ci tali bi rek booy dem ay puut jaar puut ay cees yooyu kii ci jaay jaay maa mooy da ngay gis benn benn bool plateau boo xam ne ay këyit lañ def ci suuf ay këyitu ciment lañ fa def jël ay mango nag teg ci kaw kii ko ba mu njool yow nga foog ne lépp mango la ndekete yow suuf si këyitu ciment lañ fa def ci kaw nii boo gisee mu gaaw sottil la ko ci mbuus euh, am na ko ma ci doon wax keroog fan yële xaw na yàgg war na am at wala mopp ma koy euh, tiire attention ci dangerosité affaire boobu mu naan mais mu ne ma mais bu dee nit ñépp xam nga loolu ñépp ko xam mooy ne ki koy jënd na koo d'accord ma ne ko noonu mbir mu du loolu yow mu ngi mel ni mu ngi mel ni nga naan ma riba riba par exemple mooy comme intérêt yi banque bi euh, waa xam na ne moom 100 euros na ko banque bi lebal mais nee na ko booy fay 150 ngay fay waa ñi dañee d'accord comme que moom dañee d'accord kon baax na loo loo loo raisonnement la nga foofu d'accord na ci rek ndax d'accord na boobu ngay wax naan da cee d'accord premièrement mooy même bu ci ñépp d'accordoon mooy ne loolu koo xam ne loolu da indi beneen bunt day indi mooy képp koo xam ne yow ci sa transaction da ngay nangu ñu nax la yow da ngaa bokk ci sufaha yi te suñu waroon waxoon na wala tontu sufaha amwaalakum mooy ne gis nga ñi nga xam ne seen bopp yi dafa dese mooy ñoom. Euh, yor ànduñu ak seen faculté yi ñooñu bu leen leen jox seen alal te tamit gis nga ku mel noonu euh, li fuqaha yi wax dañoo war a def ci moom ndax nit la koo xam ne moom moom dafa nangu mooy nit koo xam ne moom pare na nee na non garaawul man buñ may naxit garaawul kooku il n'a pas toutes ses facultés kooku àndul ak xelam mu mat xelam matagul li ñuy def mooy duñ ko bàyyeeg alalam ndax comme nit ñi mais caïman yi ci dëkk bi dañ koy faagaagal léegi ñu ñu dépouiller léegi ni ñuy def mooy koom dañuy ut koo xam ne mooy gérer alalam voilà ab gouverneur ab gouverneur boo xam ne moom mooy gouverner di teg loxo ci alalam moom pas pour moom pas pour moom boppam mais di ko gérer ndax kooku mën a suufaa képp ku d'accord ne man d'accord naa nañ lay nax loolu buntu képp ku ne man dama koy d'accord mooy ne. loolu benn affaire la mooy ne yow de façon yow léegi sax yow beneen kaa ngay mooy dangay ngay nekk koo xam ne amatoo droit sax yow bu doon état islamique la wala état jullit wala boo xam dañ fay doxal yooyu ni ñuy def imam bi mooy seet kenn mais yow léegi kooku mooy gérer mooy sa tuteur ci wàllu jënd jaay moo lay yor ndax sinon dañ lay nax voilà léegi loolu benn affaire deuxièmement mooy ne. même ñépp ko d'accord loolu dëgg loolu nit ñi d'accord ko mooy mooy xam nga lan la résignation li tubaab naan résignation mooy damaa dem ba xam ne de toute façon mbir mi nii lay demee man nag awma choix léegi nag ma moom ma topp ci noonu quoi comme que gaa yépp fii mango boo fi jënd booy dem serité boo bëgg yóbbul fa nga jëm gaa yi noon la moo xam nga jóge Dakar bi dem wala nga jóge ci àll bi di ñëw Dakar boo foo jënd mango ki orange gars yi seen plateau ay këyit lañ ci suuf wala ay mbuus léegi nag yow nga xam ne loolu bon moom la ñëpp def nga ne non ko mooy day mujj d'accord boobu tekkiwul ne nekkul ne da nga koo d'accord mais dañaa amul pexe loolu moo tax moo d'accord boobu sax bu dëgg mooy façon jaay yooyu noonu ñooñu nag la yàlla ne ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun mais ñi def lii nii. yazunnu ulaika mais gaa yee gaa yoo yee di def lii bu ñuy jënd marchandise exigeant ci dem ci boo xam ci tool ba lañ koy jënd dem jëndi gerte eh bassin arachidier bi yéen gaa yi affaire yi mat alors que bu ko jëlee ba yóbbu ko ci marché tilleen bi wala muusante bi wala njaareem yooyu wala caaray gaar bi fële saay buy jaay bu tegee kii te moo xam tamaate yi mu ci Richard Toll ak yooyu dem marché Castor buy teg balaa affaire yee balance bi di di équilibré rek mu yëkkati loolu lépp nag mu teg ko ci damaa yàkkamti xam nga nit ki da nga naan mag na alors que il le fait exprès mu ne waa ñiy def loolu ala yazunnu ndax ñoom xanaa xamuñu ne annahum mab'uthun que ñoom dinañ leen teg ci bis. balaay leen ci liñ doon def yawma yaqumu naasu li yawmin azim ci bés bu màng bu ragarlu bu tiitlu yawma yaqumu naasu li rabbil alamin bés boobu ñépp naan coow taxaw ñépp naan coow taxaw di déglu ki nga xam ne mooy rabbil alamin di borom bindeef yépp di borom bi subhaanahu wa taala ngir mu fay ku ne la nga doon jëf wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqaala dharratin sharran yara ku def lu toll ni atom ci bon di ko gis lu toll ni di nga ko gis ku def lu toll ni atom wala dara ci lu baax di nga ko gis kon Siba Seydina Siba ibn Urfuta radiyallahu anhu bi muy tarisaar boobu Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na ma ni halaka diw maa ngi naan ci diw de alku na kon diw suñu waa dëkk diw di lim par kenn diw de moom alku ndax lii lay def diw alku diw alku na ñëw paree julli yi mu daldi di leen waajal moom Seydina Siba radiyallahu ta'ala anhu leen yebal yó yónnee leen ngir ñu dem fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam fi nga xam ne mooy Xaybar waaye moom Seydina Sibaa ibn Urfuta am na xare bu ñuy gis bu soriwul avant Xaybar foofu it di duumatul jëndal ghazwatu duumatul jëndal imaam Abu Hatim rahmatullah wa an abi tamit yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy génn keroog di dem xare boobu moom Seydina Sibaa ibn Urfuta moom la defoon mu daldi woon assurer intérim bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu